waala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci jotaay bii ñu weesu bi cawni llahi wa ah, ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at mi ak benn ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tombeek feebaram bi nga xam ne ci la ci lay génne àddina salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi ñu ngi woon nag ci feebar boobu bi nga xamante ne ci la mënatul di jiite nit ñi ci julli yi mu digaloon ki nga xamante ne nii mooy Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an yusalliya binnaas gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn tarjama seydna abdallah ibn zamaa mi nga xam ne dafa seeti woon moom ak benn mbooloo ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci feebaram bi julli jot seydna bilaal ibn rabax al muaddin al qurashiyu mawlaahum raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu daldi ñëw yëgal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ndax ne ko julli jot na ndax nit ñi dajaloo nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ña fa newoon digal leen kenn mu jiite seydna abdallah ibn zamaa nee na ma génn ah, gis seydna Umar ibn al-Khattab fi wa kaana Abu Bakr ghaiba ma gis mbooloo mi daal ah seydna Abu Bakr Umar eh, laa gis parce que sey moom laa gis mooy ki fa gën yelloo jiite ginnaaw seydna Siddiq comme que newu fi ma ñëw ba ci moom na ko yaa Umaru salli binnaas ma ne ko yow Omar jiiteel nit ñi radiyallahu anhu nee mu daldi jóg naka la kàbbaar yonent bi sallallahu alayhi wa daldi dégg kàddoog Seydina Omar baatam mu daldi ni ayna fa ayna Abu ya'ba Allahu dhalika wal muslimun ya'ba allahu dhalika wal muslimuun nee na bi mu déggee baat bi rekk mu ne may ana abu bakar buur yàlla bañ na lii ak woy ngëm yàlla yi ci riwaaya al abu daawud bi nga xam ne jaarul ci al ibnu isxaaq gis nañ bi sanadin saxiix dane laa laa laa li yusalliya linnaas ibnu abi quxaafa mu ne qaalahu mughdaba te dafa ñëw ba génne ba ci bunt bi génn boppam ci ci ci ci ci jàkka ji ne laa mooy déet mooy buur yàlla bañ na laa déet mooy rasulullah sallallahu alayhi bañ na laa mooy woy ngëm yàlla yi bañ nañu wax ko ñetti yoon laa laa laa waaw ne ne jiite nit ñi ibnu abi quxaafa laa wax muy seydna doomi abi quxaafa usmaan di doomu seydna abu quxaafa moo tuddoon usmaan bul foog ne ma ne doomu abu quxaafa mooy usmaan non <laughs> seydna abu quxaafa usmaan la tuddoon mooy doomam yi mooy seydna abu bakr as-siddiq radiallahu anhuma ah mu ne qaalahu mughdaba yonent bi alei salaatu salaam bi mu koy wax mu ngi mer waaw lu tax muy dégg keneen beneen baat fii mu koy muy jiite ku dul moom waaw kon loolu gisoon nañu ko gisoon tarjama seydina abdallah ibn zama radiallahu taala anhu wa ardaa gis eh, loolu lépp gisoon nañu lu jiitu woon riwaaye yi jëmoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yégee ak tan ak fiix ci yaramam daldi eh, fekk mu waxoon benn bés na Siddiq mu jiite bi nga xamante ne nii ci lay jiite ci la yëg ak tan comme li Sayyidatu Aïsha wax li salaati zuhri fekk julli julli tisbaar la woon mu daldi ñëw ba ni ñu ko indee mu ne teg leen ma ci wetam ñu teg ko ci wetam riwaaye yi gisoon nañ gisoon nañ riwaaye yi dañu wute am na yu ne yoo xam ne dañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo doon jiite Seydina Siddiq di topp ci moom mais moom moo doon jiite toog dana ko jàppoo woon ajlisaani ila janbe toog loo leen ma ci wetam mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma moom mu ne ci yasaaram lañ ko teg waaw ci càmmoñu seyna Siddiq léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di jiite seydna siddiq di ko topp nit ñi ñoom di topp seydna siddiq mooy moo leen di jottali eh, jëf ak waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak intiqaalaat yi bu ñuy toxu ci ràkkaat bu ñuy sëgg ko bu ñuy siggeek yooyu ak bu ñuy sëlmal loolu gisoon nañ ko ñu gis yeneen riwaaye yoo xam ne comme nim nee ci sunan yi lenn ci sunan yi riwaay yu yaat yu wér yoo xam ne dañu ne déedéet Seydina Siddiq moo jiite te loolu jëlee nañ ci Seydina ak ñeneen ak ñeneen ci saxaaba yi ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jami' waaw léegi kon ñu amoon fa riwaay boo xam ne kon yi yi giyam ni ñoo ëpp ñoo nekk ci saxiixay ni dañ ne Yonent bi alayhi salaatu wa doon jiite waaw rot na feneen ñu na déedéet Seydina Siddiq moo doon jiite comme ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñu war a agsi nag ci masala yi yi jëm ci wàllu istixlaaf euh, mooy ut ku la wutu ci julleeg yooyu ak est-ce que kuy toog mën naa jiite ku du toog koo xam ne day taxaw walla déet euh, léegi léegi buñ gisee yooyu euh, on va faire tout pour mu yem ci suñu jotaay bii hein euh, amaana une dina ci doy on fera tout pour mu yem ci une heure yi masala ba nag bu gudd yu gudd la mais walillahi alhamdu wal minna on va essayer pour ne pas couper lu bari entre nettali yiñ ne woon ak li nga xam ne mooy masala yi ñu buñ ci yàggee yenn yàgg yi amaana ñu xaw war a reprendre at le fil après comme yooyu moo tax euh, di ñaan buur yàlla mu jox ñu kàddu yi nga xam ne ñoo yi mëdd te loolu jafe jafewu ko te yomb na ko amin léegi euh, première masala mooy fii nii mooy ma mooy gis nga kii yi nii nu mu tudd riwaayaat yi yiñ gisoon ñii ne dañoo toog yonent ma lay saa saa moo jiite toog hein yaa ngaa dégg am yeneen riwaay yu ne déedéet Seydina Siddiq moo doon jiite waaw ah yooyu boroom xam-xam yi dañoo wute wax naa la ne buy waaye boo ko xamee après bu ñëwee ci masala yi waxu ku nekk di nga xam ah kon moom moom ci liñ nettali woon keroog la ko teg nga waaw dafa am ci ñoom dañ lay njëkk a wax lii après ñëw ci détails yi insha allah ak ci biir masala yi dafa am ci ñoom ñoo xam ne xadiis yii nii nga xam ne ci kaw nii mooy ci biti nii danga naan eh, mais ça c'est contradictoire ça mooy dañoo bëjjoo dañoo kii boog dañoo dañoo wuute dañoo opposé dañoo safaanoo ci biti kii naan ni ngi moo jiite kii ne kii moo jiite kii ne yonent ma lay saa saa moo jiite bii ne Seydina Siddiq moo jiite waa mais lii nuñ koy def boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ciy sóobu ñetti sóobuwaay bu njëkk bi benn mbooloo mu mat ci ñoom ñu ne eh attendez affaire bi c'est simple ki doon jiite riwaaye yi dëgër te ñoo yi gën a dëgër ñun moom dañuy nekk dañuy tarjeex mooy duñ fi nekk di kii dañuy tarjeex mooy xam nga ñaari ñaari côté yëpp wér nañu ah sauf que ah, eh, benn bi mu ngi ci benneen côté bi mooy bi ne mu yonent bi aleyhi salaatu mu ngi moo doon jiite loolu fan la nekk ci saxiixa yi am mbooloo boo xam ne dañ ne ñun nag dañuy nootal parce que affaire yi dafa contradictoire mënuñ leen a boole quoi waaw non lii mënuñ leen a boole c'est un seul et unique événement c'est le même événement même xew-xew bi la benn xew-xew bi la benn xew-xew bi nag mënuñ ci ne kii moo jiite kii jiite waaw <laughs> am na nag xam nga al imaam al hafiz ibn kathir wa rahmatullah alayhi jotaay bii weesu am na bii wala bi ko jiitu doon naa la wax moom li mu wax ci albidaaya wa nihaaya bi mu naan kanta imaamul bayhaqi li mu wax ci dalaa'ilu nubuwa di boole xadiis yi noonu mu ne loolu dëgërul que ne julli bi nga xamante ne mooy euh, li riwaaya bi no kaana aaxiru salaatin sayyidina anas sallaaha moom mu ne lool mooy julli fajar ji sayyidina siddiq ni ñuy boo moom ni mu defoon dane sayyidina siddiq moo commencé julli benn ràkka yeneen ma lay saa après mu ñëw bi mu ñëwee la julli beneen ràkka bi waaw alors que loolu waxoon nañ la loolu gënu la dëgër parce que jour boobu noonu yonent bi aleyhi saa salaam fajar boobu comme ni ñu koy gisee bi mu génnee àddina dara la jiitewul nit ñi jiitewul nit ñi dëgg la xëcc na rido bi xëcc bunt bi xëcc rido bi xool leen ba Seydina Anas ne da tuutee ko nit ñi seen julli xaw a <laughs> ñu ne xaw a nekk ci leneen lu dul julli ndax kontaan bi kontaan ñu gisee xar kanam yonent bi sallallahu ni mu leere hmm? loolu buñ ci àggee nañ gis ne yonent bi alayhi salaam jour boobu jiitewul kenn jiitewul en tout cas ci jàkk ji waaw léegi fii nag mooy kon bu reprendre dafa am benn groupe benn mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne ñoom salaku maslaka tarjih mooy dañoo sóobu sóobu waayu ci xadiis yi wute mooy sóobu waayu nootal waaw waxoon nañ la que ne euh, ñaari dalil bu ñu wutee mais il faut ñu dëgër voilà parce que il faut mu nekk ñaari dalil yoo xam ne bu ci nekk dëgër na sinon bu dee yow sab dalil ab xadis la boo xam ne bu da'if la kii xadisam nekk bu bu saxiix mooy loolu moom kenn nekku fi di tarjeex ak yooyu loolu mooy bii di wér la ñuy jël bi wérul ñu ba ko waaw loolu tarjeex amu fa mais tarjeex fi muy amee mooy loo xam ne ñaar yépp a wér waaw te leen boole te wax nañ la tarjeex balaa am il faut essayer boole d'abord waaw al awla al jamu awla min al ihmal waaw pour gàttal règle bi lañ koy waxe noonu ah al i'malu xayrun min al ihmal wala al jamu bayna dalilayni awla min ihmali ahadihima wala i'maalu dalilayni awlaa min ihmaali ahadihima ah, loolu lépp dañ ko koy waxe mooy rek al jamoo wala al i'maal awlaa min al ihmaal mooy jëfe dalil yépp mooy wér nañu càllale yi wér nañu bu boobaa ñaari xadiis yi même bu dee ci biti nii day wa day ñuy wane ne dañoo contradictoire li gën maslak premier première sóobuwaay premier demin mooy fexe boole dalil yi mahma am kan fekk mu ngi possible waaw nag taassuf boo xam ne ngay fexe di def yoo xam ne da gis ne lii moom de toute façon kii li booleen bii baaxul quoi lii mënuñ leen a boole non mahma yakunil jam'u mumkin al jam'u awla wala min al ihmal moo gën boo demee manoo boole lii nag boroom xam-xam a koy def c'est pas man maay taxaw nii naan bon man ay woo kaay leen man da def non aljahabida ah min al ulama al atqiya al abraar alayhim rahmatullah waaw boroom xam-xam a koy def du ko fëll nee rek ñu ne waaju saas la wala mu ngi wax ci télé bi wala rajo bi am na fa émission bu muy animé bu ñu naan émission diine la léegi moom mu ñëw rek taxaw ñu ne léegi mooy jamono diggante affaire yi alors que amul niveau niveau CP déedéet kooku dañ naan ko yow déedéet lasta laysa laka ahl yow amoo amoo la qualification requise nécessaire pour pouvoir donner ton avis et faire ce qu'on appelle le jam waaye t'es pas t'es t'es t'es pas qualifié waaw t'as pas t'as pas les les les les les qualitifs les amoo ko waaw kooku kenn du ko kooku mu taxu ñu wax <laughs> jàppe sa bopp nag kene yow moom am nga qualité yi alors que loolu nekkul ci yow loolu moom mooy yaay waru rek nit ku waru la waaw kooku moom dafa waru mooy dafa teg boppam foo xam ne xaaju fa àgg waaw moom monde xayal la nekk di imaginer boppam que ni moom fii mu ne moo fépp xam-xam te allahu yashhadu innahu minal minal jaahiliin te buur yàlla seede na ne moom ci <laughs> ci ci yi la ci ci ñi sànko la loolu moom yal nañu ci yàlla mosul kon mooy ginnaaw jamaa bu dee man naa nekk nga def bu mën da nekk nag bi ci tegu mooy tarjeex nga xool dalil yi nga xool daal manoo leen a boole il faut nga am nag boo ci jàpp waaw nga ñëw ne man daal damay xool bi gën a dëgër léegi nag turuqul jam turuqul tarjeex dafa am ay yoon tarjeex dafa am ay yoon dafa am lii moo tax ñuy ñuy nootal lii ci kaw lii voilà loolu lépp dafa am solo daa xam des fois dinañu nootal wax parce que kii moo gën a yàgg ak sëriñ bi waaw moom moo gën a xam waxi sëriñ bi même bu dee ne kee moom nettali na te wóor la ñu ne bon ñoom ñaar ñépp wóor nañ mais kii moo gën a takkook sëriñ bi kon c'est sûr que ne moom sëriñ bi def na lii defati ko ci kanamam defati ko mooy am na occasion kii vingt cinq ans la def ak moom par exemple trente ans kooku bu jëlee ci sëriñ bi wax ne lii la wax ci masala bi am keneen loo xam ne moom la def am keneen koo xam ne moom deux ans la def ak moom wala benn année wala année bi mu faatu la def ak moom ne lii la def ah alors que kee ba bi ni muy génne àddina tamit ñoo nekkoon ku yàgg kële kooku bokk na ci façon boole yi nga ne man kee laay nootal man kee laay gën a ndax moo gën a xam waxi sëriñ bi kë keneen que keneen ki waaw bu dee bu ñëwee ci wàllu xadiis yi euh, mooy lu nekk ci saxiix yi par exemple loolu façon nootal la waaw. bu ñëwee ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu masala boo xam ne xulafaa ur-rashidun ñoo ci bokk dëppoo yeneen saxaaba yi wala ñeneen wax leneen ci saxaaba yi radiyallahu anhu lu wuteeg loolu loolu bokk na ci li lépp dëgër ci ni ñuy nootale ñu daal di jiital ñi nga xam ne ñooy xulafaa ur-rashidun wala al umaraani ash-shaykhaani muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar buñ bokkee wax voilà comme mooy dafa bari waa ay yoon mooy après lool nga def tarjeex boo ñëwee nag ba xam ne é eh, eh, man nag c'est que lool yi ngay wax ni sax man ko defan ah. parce que dalil yi dañoo dëgër di tel sort que boo man nootal bii ci kaw bii manuma ko bu boobaa nag nooy def tawakkuf mooy ma taxaw daal ci mbir yi ne man daal duma ci jël benn position waaw duma ci yàbbi yey mbir mi daal ñoo ko déggandoo ñoo ko xamandoo dalil yi bu nekk dëgër na boo nee bay naral nootal bii gisaat beneen bi ah kii itam dëgër na finalement nga ne man daal li may def tawakkuf daal waaw amatuma ci awma ci abi damay taxaw léegi xadiis yi nag dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mbooloo yoo xam ne sóobuwaay bu njëkk bi lañ def mooy dañoo tarjeex dañ bu mujj bi mooy bu deuxième bi mooy tarjeex ñoom dañu ne non euh, euh, non ñun daal dañuy géetal riwaay yi nga xam ne ñooy nekk ci saxiixa yi ñu ne leen ñooy yan ñu ne ñooy yene Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa moo doon jiite c'est fini ñun ñoo mbooloo moom moom noonu lañ def mu jeex jeex na waaw lu ngeen wax ñu ne la yooyu c'est yi ñoo leen gën a dëgër waxuñ ne dëgëruñ de mais nag ñu gën a dëgër jàpp ci lu gën a dëgër moo gën a wóor di jàpp ci loo xam ne dafa dëgër kese lu ku gën baax ak ku baax xam nga am na différence sino superlatif bi du fi am njariñ waaw ki am moyenne diis sur ak ki am dix-huit ñoom ñaar ñépp jàll nañ ah wala déet ñoom ñépp dinañ jàll waaye nag ka am excellent kooku noonu ki am dix-huit moom moo gën li waaw ñu ne jàpp ci ko mooy ci exemple mel noonu jàpp ci kooku nag moo gën jàpp ci passable bi waaw mooy jàpp ci li gën a moo tax mbooloo mii ñoom dañoo def loolu waaw ah ba pare mooy parce que ci riwaaya yi bon ña fa nekk quoi léegi am ñeneen ñoo xam ne dañ ne non non ñoom beneen bi lañ def waaw dañu ne ki nga xam ne moo doon jiite mooy Seydina Siddiq waaw moo jiite yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na nag ci li ñuy wax ñu ne Sayyidatu Aïsha mi nettali que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñu ko nettali moo jiite naa bu Bakar di julli euh, ci di ko topp nit ñi di topp naa Abu Bakar ñu ne ñu moom riwaay yi jële ci moom am na yoo xam ne dane Euh, dane am na ci nit ñi ñoo xam ne dañu naan Seydina naa bu bi alayhi salaam doon jiite am ñeneen ñoo xamante ne mooy dañ ne Seydina Abu Bakar doon jiite te moom nekkuloon ci biir jàkk ji gis affaire bi léegi nag li tax mu dogu ci yeneen yi mooy nettali yi dafa ñëw ci moom mu gis ne yi nga xam ne ñoo ëpp te gën a dëgër mooy kër ci moom que yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo doon jiite waaw te mbir ñu tisbaar la woon kon nag ñoom en tout cas ñi ñu ne ki nga xam ne moo doon mais loolu xam nga boo ko waxee ñee dañ naan la léegi Mawlaana Ibn Abbaas nag ah Mawlaana Ibn Abbaas nag noo koy def moom mi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam day bi Sayyidna Siddiq di julli radiyallahu anhu di jiite nit ñi dafa yëg ahassa dafa yëg yonent bi aleyhi salaatu salaam fa araada an yankusa mu bëgg a retourner yonent euh, def euh, dellu pas en arrière dellu ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam fa awma a ilay mu def ko si ngir mu taxaw mu ñëw ne ñi ko kii woon teg leen ma ci wet gi kooku moom moo tax <laughs> ku nekk daal euh, tarjeex moom noonu la de façon foo ne nii daal nootal keneen man la li tax nga nootal lool lee léegi mu am troisième position ñoo xam ne ñoom dañu ne non non non non non c'est que affaire bi lenn la mooy dafa xew lu bari ñoom dañu ne ñoom maslakul jam'i lañ dugg mooy dañoo sóobu waa ñu njëkk liñ la waxoon ne moo <laughs> aljamu awla ñoom dañ ne non non non c'est que affaire bi lenn la mbir mi dafa xew lu bari waaw. dama xew lu bari waaw loolu képp la benn bi yonent bi aleyhi salaam moo jiite beneen bi Seydina Siddiq moo jiite te loolu dafa leer nañ ci riwaaye yi parce riwaaye bu nekk ña ko soloo ay ngënk lañu ay ay ñu dëgër lañu ay nit lañ yoo xamante nii ñu sax waaw ñu wóor te dëgër kon nag loolu day affaire bi leen rek la waaw lenn keesee fi nekk mooy ne mbir mi daa xew ñaari ñam waaw léegi nag lii mooy sóobuwaay léegi nag boo xamee sóobuwaay yi nii kon gis nañ ñoo xam ne buñ commencé ci ñu mujjee wax dañ dañoo dañoo boole affaire mbir yi taxadul la mooy dañoo fexe boole ne dafa xew ñaari yoon rek loolu la ñeneen ñi def maslaku tarjeex ñuy nootal di gin a dëgër selon ñoom ndax moo nekk wax nañ dëgg nag moo gën a dëgër fuuf parce que yeneen riwaaye yee <laughs> yeneen Seydina Siddiq moo jiite yooyu gënu ñoo dëgër yi gën a dëgër mooy yeneen Seydina yeneen ti sallallahu alayhi moo dëgër moo jiite ñoom ñu dëgëral loolu waaw léegi euh, wax yaa ngoog léegi léegi nag ñu ñëw ci suñu masala mi gis nga kon xadiis yi ni ci boroom xam-xam yi ku nekk daal jàppee gis nga dàmbale rek gis nga fi wuute kon commencé am mooy nettali bi fee yiñ gisoon rek indi na wuti ñenn ñi nootal nañ ñoom jël nañ bi teg ci kaw bii ne ndax moo gën a dëgër jël beneen bi teg ci kaw beneen ñeneen ñi jël ne dañuy boole ñaar yépp mooy dafa xew lu bari dafa xew ñaar yoon léegi nag ay masala mooy est-ce que imaam boo xam ne ci kaw waxu que ne yonent bi aleyhi salaam moo jiite est-ce euh, kuy kuy toog mooy liñ doon joxe exemple tasawurul masala ah tasawurul masala xam de quoi s'agit-il d'abord mooy euh, xam nga euh, biñ na naan mooy est kuy toog kuy toog nañ ko annoncer d'abord mën naa jiite kuy taxaw autrement dit comme ni ñu waxoon imam boo xamante ne nii da doon dawal vélo daanu tànk bi damm waaw imaamu imam bi de vélo la doon dawal wala scooteram bi si imam day dawal vélo kay waaw du xaari mun murwa ah, déet de la ngeen la bañ a dawal vélo ñun ñoom <laughs> waaw nekk sëriñ di dawal vélo man naa ne kay lu ci ne mais où est le problème xanaa vélo du moyen de transport mooy ñun buñ jël suñu aada ak yi ñu miin bëgg koo def diine ji déedéet <laughs> imam day dawal vélo voilà loolu c'est c'est tout à fait normal hein mu doon dawal vélo après mu daanu wala mu yéegoon ci mbaam mbaam ma wangeetu ko mu daanu mënatu taxaw waaw hein mënatu taxaw moo kookee nu maa def waay hein kooku nan lay def wala euh, mu doon sangu après mu tarxiis damm yori beeke léegi nag moom mënatu la taxaw mais mooy imaam bi est-ce que kooku imaam boobu mën naa jiite ñëw ci jàkk ji di jiite ñoo xam ne dañoo taxaw wala même biir këram sax wala fu man di nekk est-ce que même ñaari nit kii mënula taxaw parce que looloo ko dal lu mel noonu ñu la wax kii mën a taxaw est-ce que noonu mën naa jiite ki nga xam ne moom mën naa taxaw c'est ça la question kon leer na léegi euh, loolu mooy masala bi parce que yonent ba ne saa saa dafa jiite nit ñi daal di toog nga ne ma bon yow lu tax ngay annoncé lool parce que yow bu dee ñi ne dañoo tarjeex que ne Seydina bu Bakar moo doon jiite kon yow xanaa doo tenir kan kon seen wax man ne la si si ndax waxoon naa la xam nga maa ngi doon ne yeneen timare yi sax da doon dawal fas benn jour daanu ah da doon dawal fas daanu loolu amul benn lien ak li nga xamante ne nii mooy nu bu wàññi ak risaala waaw wax naa la nag ci réew ñun suñu réew yi jàpp nañ ne loolu moom ku ñu gis muy mel nag sëriñ bu doon dawal oto non dawal sa oto kese buñ nga gisee dañuy naan kii kii est-ce que mat na sëriñ parce que bu matoon sëriñ fa yàlla <laughs> buur yàlla mos na ko utal dina ko may lu mu amee chauffeur waaye muy jéem a dawal oto yow bu dee nag kooku la ñuy xalaat lool imaginer kii jël ña nga jaay wala kiy puusante ci ci taxi yi kooku moom de façon moom. bu doon waliyu bi dina magit nit ñi duñ ko ko jàppe en tout cas ci suñu Sénégal waaw parce que ay préjugés la ñor waaw sëriñ buy dugg si per keroog ngay ñàkk taalibe waaw waaw xanaa tey day am limousine ñu koy dawalal fu mu neex jaar station bu mu jaar ñu duyal koy sens fees mu nekk ci yu nooy climatisé waaw na bu ci manee am sax benn boo xam ne buy romb sax am motaar yu ko dar moom waaw kooku moo gën a téemal waaye taxaw di stop non Serigne bu ko def moom en tout cas ci réewu wolof te disqualifié waaw <laughs> léegi mooy eh, eh, eh, ma ne la parce que honnêtement les sarsam mooy loolu du dara mooy loolu yëf luy dal doomu aadama yi la di ko dal di dal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam amul benn contradictoire ak ne moo gën ci mooy mooy sangu mbindeef yi moom alayhi salaatu wassalaam mooy comme xadiis sayyidatu Aïsha bi ak sayyidina euh, na yonent ma lay ah, bi tamit mu ngi saxiixay ni waaw euh, sayyidatu Aïsha moom dana yonent ma lay salaatu wassalaam dafa doon julli benn jour fii baytihi wa huwa shakin fekk dafa amoon dafa feebaroon dafa amoon daal lu ko dal ba mënula taxaw fa salla jaalisan loolu tax mu julli toog am ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw julli ci ginnaawam taxaw fa ashara ilayhim an waaw mu def leen biñ ñëwee ñoom ñu ñëw fekk ko muy mu taxaw mu leen di jiite mooy moom dafa julli toog mu ngi ñu nekk ci ginnaaw ñoom taxaw mu def leen si toog leen lim paree mu ne innama ju'ila al li yutamma bihi fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idha salla jalisan fa sallu julusa mu ne innama ju'ila al imaam dañoo teg imaam bi li yutamma bihi ngir ñuy roy ci moom waaw moo tax muqaarana du fi am mu mu mu musaabaqa du am muxaalafa du am ñett yooyu dañ koy tere am na ci yoo xam ne moom bu ci amee mooy day yàq sa julli mooy jiitu jiitu moom waaw jiitu am na yoo xam ne boo ko defee mooy yow su julli du baax waaw mooy ne imaam bi yonent ma lay saar saar neen dañ ko fee teg ngir ñu koy roy waaw mooy man duma defandoo acte ak moom mooy gis nga ñun dangay gis ci wolof yi man ñoom laa xamaata tamit ci ñoom laa ko gisee moo tax di nga may mais sawaay vraiment yow sonal nga ñu quoi mais tu ne peux pas parler euh, d'autres personnes ma du ma wax kenn parce que ñoom laa xam te tamit même ñeneen ñi ma gis yeneen xeet yi ma gis ñu ma ma sa julleen doog ñoom def ñoom gisuma leen ñuy def loo comme nag man ñi ma gis laay wax te kenn manomaa teree wax laa wax ñi ma nga xam ne ñoom laa gis ñuy def lu dul noonu muy ñun waaw man ci laa bi ñun ñun en tant que sénégalais do ci ñun laa gisee mbir moom mooy da ngay gis nit am ku koy jiite nii mu mel ni moo dafa yàkkamti waa ji waa ji bu kii sax mu anticiper ko rukon yi bu naa allahu akbar waa ji daal bu tari buy rukon sax nga gis mu ni mu njëkkee njëkk ko rukon wala ñu tolloo balaa ki bi ki jiitee yëkkati ci rukon bi sax bi gis ko moom mu yëkkati mel ni après bu taxawee bi <laughs> bu taxawee jóg ci ruqon bi nga gis ko moom daanaka mu ngay waaj a àgg moom mu ngay waaj bay jooyu bay bay bay waaj a mel ni kuy kuy kuy fekki suuf te kat moom la ñuy jiite. loolu lañ la wax loolu la yonent bi alayhi salaam bi tere innamaa ju'ila al-imaamu liyu'tamma waaw ñun moom problème yu bari lañ am waaw defar sàppe yi dus koo teg sa koo jege mbagg mbagg sax mu puus. mais jarul a topp nag boo paree boo manee expliquer ko mais bu xëccee tànk ma ki kii moom da ngay gis kenn ñuy julli de kenn taxaw nii keneen ki taxaw nii te ñoom ñépp ci sàppe bi lañ nee ah. moo tax la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon wallahi loolu dañoo dal waaw lim waxoon ne di ngeen defar seen sàppe jubal ko wala buur yàlla dina dina féewale seen xol yi waaw moo tax boo gisee liggéeyante beeg bañante beeg ku am dara sa moroom soroxel soxore la ko ku xam dara sa moroom ne pourquoi muy xam paa ñun ne ñun ñépp a war a ñàkk xam ak tamit ku fi am dara nar a taxe ñu damm ñu nar a am côté alal ñu teg ñu da euh, entreprendre fi lu bees loo xam ne ñoom dañuy jàpp pourquoi moom paa ñun ñu damm ay tànkam ñun ñépp ñu yem ci këpp ci cere ji duñ comme que waaye lu tax mu ngi mu mu fi indi cere ju bees te ñun ñépp ci cere joxe ñam ji lañ doon lekk ñu jël bosam sotti loolu lépp bokk na ci source yu ñu ko teg mooy suñuy julli yi dara waaw te yonent ba ne saasam daf ko wàtte waaw bi ngeen defar seen sàppe yi di ko jubal wala buur yàlla dina féewale seen xol waaw moo tax suñu xol yi fee euh, da ngay gis même famille seen xol yi mënu la ànd te pourtant duñu sax soupçonné amaana looloo leen ko teg te lool mooy ñi tane mooy sax ñi ñëw bay julleendoo sinon xam nga ñun suñ kër yi ni muy demee julli lay jot kii taxaw fële di julli kee dem néegam jëlub tapeem julli même néeg sax nga gis kee julli fee kee julli fee kee julli fee ku julli daal ku nekk fee waaw ku nekk afzadan ku nekk daal sa côté waaw mbooloo moom mbooloo moom dara dara waaw moo tax it <laughs> seen xol yi du juboo bu seen baay bi dee miraas yi sax du baax waaw te xamuñ ne source bi leen bokk na ci source bi leen teg loolu mooy lii yonent ma saab sàmm waaw di wat naa ci yàlla ne di ngeen defar seen sàpp yi mu jub te bu leen bàyyi ay espace seen diggante waaw bu leen may iblis seytaane muy nekk seen diggante buleen ko may fu mu ne nga gis kiy taxaw ne kiy taxaw ne tànk yi fële kiy tànk yi fee mais daanaka boo moytuwul sax xanaa as as mbëy su ndaw sax mën naa jaar seen diggante des fois ganaar buy kii rek mën naa jaar seen diggante seen ñaar yi seen diggante ñoom te ne kat ñoo bokk sàppe buñ ne xam nga loolu yëfi caaxaan la moo tax it conséquence ango bu ñu bëggee suñu xol yi nekk benn on est obligé respecter njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam à la lettre waaw te du ñu jig ci côté diine du ñu jig ci côté àddina suñu dara dox waaw ñenn ñi ngay gis ñu xaw ci génn te moos ñeneen ñaa leen di fexeel moo taxit façon tul bu ne façon sëriñ bu ne dinañ ko seeti ngir nee nañ dañuy aar seen bopp aliyasu billah ginoon naa yomb waaw kon <clears throat> mooy eh, yonent bi aleyhi salaam dana innamaa ju'ila al imaamu li yu'tamma bihi innama li am ba des ju'ila imaamu dañoo teg limaam bi li yutam bi ngir ñuy roy ci moom fa ida raka'a mooy fa ida mooy foog defagul mbir mi kon raka'a defagul bu dee day dem rek nga topp ko ngeen defandoo ko doole yow xa wax defoo fa ida mooy yéen rakantuma jam euh, jamaa jamian fii waqtin wahid waxul lool wa ida rafa'a farfa bu imaam bi siggee ci rukon bi ngeen yëkkati wa ida salla jaalisan fa sallu juluusa bu jullee toog na ngeen julli toog waaw te même chose la wax ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu bim ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rakiba farasan fa suri'a anhu fa juhisha waaw ayman mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waroon fas fas wi daaneel ko am woo xam ne benn ab kii la ëkk la fas wi fàqastalu xaw ma mu daanu alayhi salaatu wassalaam moo taxit yow gawar bi boo daanoo santal yàlla yow mi ma sa yéeg fas ba buur yàlla dëppalee sama lenn ak lu ma sa dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ci biti nag naan neexul yee eh, eh, tombe ci fas moom mais buur yàlla def na am na ñoo xam ñoom jaroon na leena daanu ci fas parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy def exprès daanu ngir roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> <laughs> waaw xam nga ne yow kuy roy yonent bi alayhi salaam ci loolu parce que daanu woon na ci fas manit ma daanu ci fas waaw comme na imaam Ahmad defoon dégg na yonent bi alayhi salaam amoon na jaam bu tudd nu mu tuddati woon bu tuddoon sàngam après mu daal di koy libérer moom it mu ut jaam tudd noonu daal di koy libérer allahu akbar yow gis nga ñooñu fi ñu tolloon kooku yaakaar nga ne moos dina toog ñu naan yonent bale saa saa moo def lii maanaam mais est-ce ko <laughs> ma léegi am na boo xam ne tànk bi moo moo moo moo moo am moo ci tànk bi la affecté ak wet gi waaw yi ngay boolee riwaaye yépp que ne loolu la daal tànk bi la ak wet gi ni mu daanoo ba mënatu la taxaw léegi muy julli toog nit ñi ñëw taxaw mu ne leen ñun mu ne leen déedéet ah, mu ne fa sallaynaa wara fa salla salaatan min as-salawaat wa qaa'id fa sallaynaa waraa'ahu qu'uudan falammaa insarafa qaala innamaa ju'ila al-imaamu liyu'tamma bihi fa-idhaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman fa-idhaa raka'a farka'uu wa-idhaa rafa'a farfa'uu wa-idhaa qaala sami'a Allaahu liman hamidahu faquuluu rabbanaa walakal hamd wa-idhaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman wa-idhaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajma'iin <laughs> mooy pour gàttal yi mooy comme diñ jóge sànk rek pour wan ne ñun fii lañ teg euh, kii bi teg tegtuwul ne ñeneen ñi nga xam ne dañu nootal ne Seydina Abu Bakar moo doon jiite dañ naan la yonent ma la sarsam c'est que dafa waxoon ne woon kiy jiite bu toogee na ngeen toog bu taxawee na ngeen taxaw waaw te fii nii gis nañ ne Euh, kan moo waxati lool al imaam Ibn Xuzayma am na ku ma gis al imaam al Xajar rahmatullah aleyhi ne moom euh, al imaam Ibn Xibbaan voilà mu ne al imaam Ibn Xibbaan nee xew-xew bii nii mu daanu woon ci dul xijja la woon sanata xamsin min al waaw bi mu kiiwee euh, toogoon doon julli toog. mu ne cinquième année bi la ci gàddaayam bi ñu gàddaayam bi am cinq cinq après ci la loo loolu laa laa laa tegtaloo loolu laa la ne moo tax ma ne la est-ce parce comme que loolu waxoon te fii gis nañ ne riwaay yi nga xam ne dañ ne moo dafa dafa toogoon di jiite Seydina Abu Bakar di julli ci julleem nit ñi topp ci euh, Seydina Abu Bakar moom dafa taxaw loolu moom leer na. te yonent bi aleyhi salaatu salaam jiite lu tax waxu ko toogal tamit ñeneen ñin ñi est-ce que waxu toogal waaw loolu même bu dee ko mel ni ñoom al imaam na Hazm ñu ngi doon wax naan bon pourquoi pas kan moo leen ne ñeneen ñi ñi tooguñu Seydina Abu Bakar dëgg la dafa taxaw mais kan moo leen ñeneen ñi tooguñu waaye loolu non loolu taxuñoo jóg loolu beneen baax la waaye loolu ñun fa lañ tege suñu laaj <laughs> du ne dañoo far kii ñëw rek bon ñu la teg kii yu gars yi fële après indi suñu non mooy yonent ma lay sànni ci moom comme ni ne sunan al imaam Abu Dawud nee na yonent ma lay sànni da doon kii fas. ci mbedd Medina yi après fas wi eh, ci la moom moo ne eh, ci la faqastaloo ci benn jéson après nent ma lay daanu tànk bi xam naa ak rëq walla foqot am ci tànk bi ak côté bi waaw mooy ñoom ñépp solo nañ ko loolu lañ tegtaloo ne léegi kon suñu masal bi waa nii est kuy toog mën naa jiite kon kuy taxaw loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mën nañu wax seen wuute yi mën na nekk ci tourne ci ñetti wax ñetti wax bu njëkk bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy aviwu xanafiye ah, xaaral mu bind xanafiye yi ma ne la waaw ak shaafiiye yi rahmatullahi alayhim waaye Shafi'iyya yi ku mel ni eh, mooy mooy seen ngir mooy ngir moom la al Abu Hanifa wax te moom la tamit al Abu Yusuf te mooy mooy tamit waxu al al-Awzaa'i te mooy ngiru Hanafiyya yi parce que dinañ la wax Muhammad al imaam Muhammad ibn dinañ la wax moom beneen wax bi fi bokk moom par exemple masala bi moom bokk ci ak imaamam ak beneen mbokku taalibeem bi li ñu wax moom bokkul ak loolu waaw. en tout cas selon li al imaam at-Tahawi rahmatullah alayhi daal di nettali te moom moo gën xam mazhabam al-Hanafi <laughs> léegi kon benn wax a ñoom dañu ne waxu kon première wax bi mooy waxu Shafi imaam Abu Hanifa mooy Hanafiya yi ak Shafi'iyya yi dañu ne lan. Euh, dañuy gis nga euh, lii mooy ne imaam bi bu dee day toog képp ku mën a taxaw ci ku muy jiite da ngay taxaw waaw ma répété waat bu dee imaam bi dafa toog hmm? képp koo xamante man ngaa taxaw képp koo xamante ne nii man ngaa taxaw amoo droit toog dangay taxaw loolu mooy waxu xanafiye yi ak shaafiiye yi raxmatullaahi alayhim léegi parce que ñoom bon di après dinañ ñëw ci eh, ñoom fan lañ teg ñoom dañu jàpp boo leen nee xadis bi ñu ne la xadis bii nii mooy xadis bi nga fi wax léegi ñoom sayyidatu Aïsha ak sayyidatu Anas sayyidina Anas hein loolu dañ ko nasaxal la mooy boo bu ma fi bu bu ma julleetee ku képp kuy julli fa ida jaalisan fa sol fa sollu juluusan ajma'un bu dee seen imaam dafa julli toog na ngeen julli toog yéen ñépp ñu ne loolu dañ ko nasaxal li ko nasaxal mooy dernier jëfam ji mu jëf moom alayhi salaatu mooy moo jiite nit ñi toog Seydina Abu Bakar taxaw ñeneen ñi taxaw te waxu leen ne toog leen te gis na leen kon loolu du benn su benn wax ñu ne la waaw beneen wax bi moom mooy waxu maaliki yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ne te mooy mazhabu imaamu Maalik même bu dee ne imaam Maalik am na leneen luñ ko nettaleel waaye lii mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw ci moom te mooy madhab bi mooy ni képp koo xamante ne amul droit te wax bii nii ima wax bii nii ñuy ñuy ñuy nettal imaam moo xam ne mooy njiiru imaam Maalik rahmatullah alayhi mooy waxu al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybaaniyu rahmatullah alayhi di beneen mbokku taalibe imaam abu yusuf di taalibe imaam al al al imaam Abu Hanifa moom imaam Malik la bokkal wax lan mooy seen wax mooy ne kenn amul droit kenn kuy toog jiite nit ñi kuy toog du jiite kuy taxaw laa yajuuzu wala yanbaghi li ayyi insaanin mahma kaan an ya umma an-naasa qaa'idan déedéet ñoom ñu ne nooy c'est jiite li toog ci boppam loolu loolu manula nekk il faut kiy jiite bu dee ne kiy jiite moom toog manula toog manula taxaw kooku ki nga xam ne moo koy jiite mooy ki nga xam ne mooy ki mën a taxaw moo jiite waaw waaw léegi affaire bango mu des troisième ñett lañ la waxoon troisième avis muy bu al imaamu ahmad waaye imaam nul mundir imaam nu xuzayma imaam ibn hibbaan moom lañu àndal ci wax jooju mooy lan eh, kenee muy madhabu xanaabila yi bu dee ne imaam bi dafa commencé julli ji toog ñi muy jiite ils sont obligés toog bu dee ne nag imaam bi dafa commencé julli ji taxaw yaa ngaa dégg mu am lu tax am lu ko dikkal ba keneen ñëw war a continuer julli ji mais kooku man la taxaw dafa toog bu boobaa ñoom du man di ñoom dañuy taxaw parce que ki ubbi woon julli ji ak ñoom dafa lanu dafa taxaw voilà lii mooy mazhabu Hanabila yi ak ñi ànd ak moom ka al imam Ibn Khuzaymah imaam Ibnul Mundir ak al imaam Ibnu Hibbaana raxmatullaahi ala al jamii lii mooy ñetti wax euh, <laughs> waxu imaamu Maalik imaamu euh, al-Maalikiya gis nga ñoom moom mooy ñoom xam nga boo mooy affaire bi man nga ko diviser ñeneen ñeneen ci kaw mi mooy man nga ne am na ñaari wax d'abord grand grand ñaari wax yu am après nga dóora ñëw ci benn wax bi ñoom nga détailler seen biir wute am ci seen biir mooy boo seetloo kon man nga teg mbir yi teg xanafiye yi d'un côté shafi'iye yi xanafiye yi ak shafi'iye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim deux côtés d'un côté mooy nga teg leen genn wàlla hein ah mooy que ne ñoom ñooñu lan mooy seen wax lan mooy seen wax ñu xanafiye yi Shafi'i yi bi lay mooy kuy toog mën naa jiite waaw kuy toog mën naa jiite sauf suuf sauf sauf sauf am na lu Hanafiya yi wax mais loolu bëgguñu dugg ci ci ci ci ci détail boobu mu nekk loo xam ne mën na compliquer affaire bi mais dans leur ensemble mooy ñoom ñëpp ñoo mooy ñetti ñooñ da ngay gis ne ñetti mazhab yooyu d'accord nañ ne nit man naa jiite taxaw waaw ah mën naa jiite toog voilà ku toog mais ku toog est-ce que ki muy jiite nag nan lay def est lay toog comme moom walla lay taxaw léegi foofu ñoom la ñu wuute ñoom seen biir après mais ci dans l'ensemble mooy d'accord nañ ne kuy toog mën naa jiite ku taxaw beneen beneen côté bi mooy beneen wàll bi maalikee fa ne ak ñu ànd ak ñoom comme al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani rahmatullah alayhi kuy toog maanu lay kuy taxaw waaw après kanta dal yi mooy bul foog ne gaa yi dañoo ñëw rek wax noonu mooy ku ne am nay dal ku nekk ci côté yi am ngay dal mooy côté bii boo ko defee nii boo ko defee nii kon mooy yow di nga am benn lisibilité mooy lisibilité mooy kon man bu ma ñëwee ci masalaam est-ce que kuy toog man naa euh, masalaam kuy toog no parce que xam nga affaire boo seetloo sax ñaari masala mooy masala boo xam ne dafa laaj dafa laal imam bi am masala boo xam ne dafa laal ma'muum yi wala ma'muum mii ni wala ma'muum bi ki ñuy jiite bu dee imam bi mooy est-ce que buy toog mën naa jiite ku du toog nañ naan la kooku dañ cee wute ñetti ngiri xanafiya yi shafi'i yi xanaa yi dans leur ensemble d'accord nañ ci maliki yi nee nañ mënu nekk waaw loolu manu la c'est impossible loolu benn affaire léegi nag mu des ñi ñuy jiite lool muy beneen masala mooy ñi ñuy jiite bu boobaa après bu dee mat ci kaw ñi ne man naa nekk hmm? ñoom lu ñuy def est-ce que dañuy suivre imam bi comme li xadiis bi wax wa ida salla jaalisan fa sallu julusan ajma'in na julli yéen ñépp toog hmm? wala ci xadiisu seydna jaabir bi nekk saxi imaamu muslim wa ida ida salla qaaiman fa sallu qiyaaman wa ida salla qaacidan fa sallu qu'uudan bu imaam bi jullee toog taxaw bokk na julli taxaw bu jullee toog na ngeen julli yéen ñépp toog léegi affaire baa ngoog waaw lii mooy wax yi ci gàttal lii nii mooy wax yi ci gàttal maa doon wax une heure euh, oh yaa ni dinañ soxlaat beneen jataay wala beneen jataay boo xam ne deux heures lay doon wala voilà sino suñu waxtu moom jot na euh, mooy kon euh, wax yaa ngoog léegi kon jàppal wax yi bii di ñëw nag ñu ñëw ci dalil yi ak al arjax insha allah ci wax yi mooy léegi jataay bii di ñëw insha allahu taala ñu daal dina dugg nag ci dalilu ana mbooloo mu nekk ci mbooloo yi amaana dinañ la waxaale liñ doon wax naan dañuy doon bañ mu compliqué waxu xanafiye yi <laughs> que ne <laughs> parce que <laughs> wala nañ ko wax nii après buy di ñëw comme ça ñuy généraliser rek euh, parce que euh, kii euh, al imaam Ibnul Mundir rahmatullah alayhi dane waa ahlul ra'yi ñuy xanam yéey leen ci jublu ñoom dañ ne koo xam ne ci exemple koo xam dafa feebar julli toog koo xam ne mais bu toogee moom man naa sujjóot ah te man naa rukoon ah mu ne kooku nit ñi daa am ay nit ñu ñëw di julli ci ginnaawam loolu dina baax waaye bu dee ak toogam moom bu toogee day def ay geste ah mooy rukoon bi du ko man day day sëgg sëgg boo xam ne du du du du du sori lool léegi bu waree sujjóot siggaat bu gën a gudd ñu ne loolu ña wala mu tëdd bopp di def ay geste mu ne kooku moom mënula jiite keneen waaw loolu sinon xanafiyey euh, rahmatullah alayhim dañuy nettali que ne ñoom nii euh, mooy li imam al Shafi'i wax ñoom loolu lañ d'accord waaw loolu lañ wax euh, que ne mbir mi dañuy taxaw par force bu dee ne euh, ki nga xam ne mooy imaam bi dafa toog ñi muy jiite ñoom dañuy taxaw dañuy taxaw moom mu toog ok léegi kon euh, après ñu àggale affaire bi lu ci tegu insha allah ah insha allahu taala kon ñetti wax yooyu ci lañuy tënku après indi fexe kii après buñ paree ñu xool masalatul istixlaaf bi doon wax ki nga xam ne dafa xëcc koo xamante ne nii moom jàppam dafa da bon imaam ni jàppam toñ mu xëcc koo xam ne moom dafa yéex a ñëw rawe na ko dara kooku après nag ñu daal di koy gis insha allah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala